turam moo doon mistah ibn uthaatha ibn abbaad ibn almuttalibi ibn abdi manaaf ibn qusay qusay almuttalibi mooy moom ci waa quraysh la bokkoon moom seydina mistah di doomu ku ñuy wax uthaatha uthaatha boobu di doomu ku ñuy wax abbaad abbaad boobu du doomi ku ñuy wax almuttalib ibn abdi manaaf muy mbokk yonent bi la woon alayhi salaatu salaam ibn qusay di qusay di doomi qusay moo nag mistax dañ ne turam awf la tuddoon awf nga ne ah kon mistax bi fu mu jóge bu dee ne awfu la tuddoon mistax bi fu mu jóge ñu ne loolu laqab la woon surnom la woon surnom la woon mooy surnom moo gën a moom moom la ibn Uthatha sinon Awf ibn Uthatha la tuddoon Awf ibn Uthatha yaayam yaayam tàntaay Seydina Abu Bakar moo juróon yaayam di Ummu Mistah ñoom ñaar ñëpp nag dañoo teel a tuub tuub nañ Makka bu yàgg ba yonent ma lay saab ne Makka bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tuube Makka laata gàddaay gi moom Seydina Mistah ibn Uthatha bi ñu ah ba mu bi mu gàddaayee yëpp nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu da doon def njekk lu bari ci moom ndax noo seulement li nga xam ne noonu la nekkoon mbokkam eh, muy mbokkam ci wàllu deret waaye tamit le fait que moom dafa ñàkkoon moom Seydina Mistah dafa bokkoon ci fuqara ul muhajiruna yi Seydina Abu Bakar da doon da ko doon moo ko yoroon sax moo ko doon yoral lépp dundam nourriture am lépp moom moo ko yoroon ah bi nga xam ne nag ci la ghazwatu badrin moom fekke na ko moom Seydina Mistah kaana ashaabi badr min ahli badr bokk bokkoon na ci waa ahlu badrinil usuuda bokkoon nañ ci waa ahlu badr gaynde yoo yële ah, moom fekke woon na ko moom seydina mistah ibn usasa bi nga xam ne nag ci la xaadisatul ifki mooy bi ñuy nekk bon tuumal seydina Aysa tuumu googu moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ah tàbbi woon nañ ci piège almunaafiqu alxabiis abdullah ibn ubay ibn salul aleyhi laanatullah ba bokkoon mook seydna xasaan ak xamna ibn jax bint ñi gënoon siiwal mbir mi ba moo tax ah bi aaya yi nag wàccee ci suuratu nuur di setal sayyidatu Aïsha ñu jàpp leen ku ci nekk dóor nañ leen quatre-vingts loolu nag day wane ne par exemple li Euh, li li li suñu boroom wax te yonent bi alei satu wax ko ci xadiis boobu bu siiw boobu nekk saxiixay ni bi Seydina Umar naroon a rey euh, Xaatib ibn Xaatib ibn Abi Baltaata yonent bi aleyhi salaatu salaam ne a ya Umar ama alimta annahu qad shahida badran xanaa dangaa ne Xaatib mii fekke na Badar même bu dee nee nga tey dañ dafa nar a siiwal suñuy mbir dox ma ndigal maray la maray ko amaa alimta anna allah qad ittala'a ala ahli badrin wa qaala fa'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum xanaa yëgoo buur yàlla xool na xolu waa badar yërnu na xolu waa badar xool la ne def leen lu leen neex man jéggal naa leen loolu nag ah, tekkiwul ne mooy ñoom ginnaaw badar lu ñu man di def buur yàlla jéggal na leen mais loolu tekkiwul ne que buñ defee bàkkaar boo xamante ne nii dafa war a am pen pen que duñ leen ko teg si te loolu li koy wane mooy fii Mistah ibn Usasa Mistah dafa xazf haddul xazf lañ ko teg mooy dafa tuumaal ku sangew muy sayyidatu Aïsha ci loo xam ne ak njaaloo mais yonent bi alayhi salaatu salaam teg na ko daan bi même bu nekk ci waa ahlu badr moo tax sayyidatu Aïsha ne woon yaayam bi yaayam bi mu àndee yaayam ba yaayam wax ko ni mu demee faqastalu ne ta'isa Mistah mu ne ko doo seetaat li ngay wax ndax yow da wax lii ci koo xam ne dafa fekke Badar ataqulu hadha fi rajulin shahida Badr mu ne ko mu ne ko euh, waahanata woo naa la woobu sori yow di yëgoo li duggee gii riir xanaa déggoo liñ wax mu ne ko lu wax mu nettali ko nekk li ñu koy tuumaal ndekete ci dëkk bi mais loolu noonu mooy ne euh, yonent bi alayhi salaam teg na ko pen bi mooy ne dóor nañ ko quatre-vingts coups comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci saad yi Seydina Abu euh, Ibn Ishaq Ibn Yasaar kon mooy ne nit foo man di toll mooy koo xam ne euh, ab wàllu yu bu defee loo xam ne charia da ko comme ñu fekk ko muy naan sàngara mais foofu dañ koy dóor yari sàngara yar yi lislaam ne ku naan sàngara moom lañ lay dóor dinañ ko ko dóor de si tekkiwul ne nag dóor nañ ko ko loolu day wane ne wala oh, waa ji daanu na tombé na disgrâce non lii la lii mooy charia bi lii mooy loi ak foo man di toll même bu dee yow yaay xalifa bi nga def loo xam ne dañ laa war a dóor yari sariya dañ la koy dóora ah. ah oui gisoo kii badar waa badar ñi nga xam ne yàlla nee na def leen te ñoo bokk ñi gën ci jullit ñi buur yàlla ne nii nañ def lu leen neex faqad ghafartu lahum la faqad ghafartu lakum jéggal naa leen mais teewul Seydina Mifta yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi aaya yi wàccee setal Sayyidatu Aïsha mais da ko dóor quatre-vingts coups comme ni mu dóor Seydina Hassan ak ak ki nga xam ne moo yen woon mbir mi di Abdallah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis kon loolu lu am solo la mooy ne affaire yi amoo fooy toll yow bañ ne waa ji teggil nañ ko àttee sharia loolu moom ku la ko wax mooy kooku kazaabun ashir la mooy ne kàcc kat bu amul fenn fu nit di toll ci wilaaya ak ci mbaax ak sell bañ ne waa ji nag moom léegi lu mu defati kenn du ko def ku fi mooy façon waxi caaxaan yi gaa nettali ay sawaay sëriñ bi dañ koo fekk mu dugg ci baar bi daal di laaj sàngara ne moom lay naan ñu bu doon dëkku réewum jullit la mais dañ koy fëgg ay yar quatre-vingts coups dinañ ko ko fëgg si ndax dafa naan sàngara ñu jàpp ko mu ñëw ci baar bi laaj sàngara génn ci mbedd mi ñu gis ko mu yor ko ay amul da koy soppi soow ak yooyu de waxi caaxaan yooyu moom na ko gaa yi baax mooy ne dara kooku dañ koy jàpp fëgg ko quatre-vingts coups même bu dee mooy xalifa bi amul yooyu de voilà mooy sharia amul ay nit ki fii tollu na fii ba moom teggeedu ko déedéet ku fi kii dañ la koy teg waaw lii àtte ñépp justice bi moom elle est une et indivisible pour tout le monde amul discrimination waaw amul discrimination li yeneen ci laa lay saab saab waxoon ne innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum idha saraqa fihim ad-da'if al al al al sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqaamu alayhi al-hadd li mu waxoon ci xadis boobu nekk ci xasamiya al-mar'atu al-xasamiya bi nekk ci saxiixayni bu Usayd mooy euh, nettali boobu bi nga xam ne ci lañu mu ne li alakoon ñi nga xamante ne nii moo ne peuple leen jiitoon mooy bu dee ne ab sharif koo xam ne ci o ay classe bi la bokk ci kilifa yi la bokk ak nu mu kilifa boroom daraja la boroom askan la bu defee moom ñu bàyyi ko ndax diw la kii doomu xalifa bi la kat malgré moo sàcc xamaa waay yow mais kii doomu buur bi le kat c'est le le prince héritier c'est vrai sàcc na banque bi lu leer ba am ay preuve waaye nag nañ ko fexe nëpp nëppal mu ne looloo alakoon peuple yi leen jiitu woon bu dee ku mel noonu la ñu daal di koy nëpp nëppal bu dee nag waa peuple bi la les étrangers yi ne ci dëkk bi wala ñi nga xam ne lan lambda lañu amuñu euh, bras bu bu bras leen di kii ñu daal leen di teg fen bi mu ne lool moo alakoo nit ñi Seydina Misbah ibn Usasa kaana min ahli badrin teewul yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko teg fen bi bii mu wàccee voilà kon loolu moom lu leer la bu fi kenn wax ay diw moom dara ba def fi lu mu war da def rek bu dee réewum sariya tax may wax bu ñu koy àtte même bu ñu ko àttewul moom lool lool waxuñu ko day jéggalu ji mu jeex comme ñépp day tuubi rek jéggalu ji diggante ak boroomam la mu jeex bi loolu nag amee mooy ginnaaw loolu Seydina Abu Bakar da ne woon man dootuma ko defal ci dara kii maa ngi ko yoral lépp amul dara lu muy def muy tuumaal sama doom li nga xam ne mooy njaalo yone su nee na Sayyidatu Aïsha ni xadiis bi ne ci Saxiixayn mu ne suñu boroom daal di wàcc kon saa aaya 22 ci suuratu nuur ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wala yatali ulil fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masaakiin wabni sabiili wal masaakiin wal muhaajiriina fi sabiilillah wal ya'fu wal yasfahu alaa tuhibbuuna an yaghfira allahu lakum wallaahu ghafuurun rahiim mu ne Seydina Abu Bakr bi mu waxee lool suñu boroom daal di wàcce wala yatal bu mu waat bu mu waat ulul fadli boroom gëneel yi wa saa ak ñi nga xam ne dama leen yaatal wërsëg ay yuutu ñuy jox ulul qurba seen way mbokk yi mooy comme Seydina Abu Bakr ci kaaw Mistah mii nga xam ne mbokkam la ci wàllu deret wal masaakiin te dafa bokk ci miskiin yi mooy way ñàkk la wal muhaajiriina fi sabiilillah te dafa bàyyi dëkkam Makka gàddaay Medina ngir yàlla mu ne ñooñu bul waat ne dootul yéen ñi am ñi yàlla defal bu leen leen ci ne du ngeen leen defal wala ya'fu ni ngeen di def na ngeen jéggal wala yasfahu ngeen jéllale alaa tuhibbuuna ndax bëggu ngeen an yaghfira allahu lakum buur yàlla daal di leen yërëm jéggal boog wallaahu buur yàlla ghafuurun aji jéggalaa koon la rahiimun aji yërëmaa koon la seyna Abubakar ne balaa man de bëgg naa sama borom daal di may jéggal mu delluwaat li nga xam ne moom la doon defal Seydina Mistah daanaka yokk ko sax moom nag Seydina Mistah ibn Uthatha ah moom mu ngi génn àddina am na ñu ne ci jamonoy Seydina Usmaan ci xilaafatu ah, Seydina Usmaan al-Mi'ta l'an 34 ci xilaafaam la génn àddina am na nag ñu ne déedéet moom dund na ba xilaafa Seydina Ali fekke nag moom sax Siffin fekke na ko euh, <clears throat> te ci année boobu ci la génn àddina moom Seydina euh, Mistah euh, ibn Uthatha muy l'an 37 am nañu ne ci la génn àddina ci xilaafu Seydina Ali ibn Abi Talib wallahu taala buur yàlla nag moo gën a xam ñaar yooyu ban moo ci am dëgg-dëgg ban lan moo ci newoon est ce que ci xilaaf Seydina Usmaan la génn àddina wala Seydina Ali loolu buur yàlla moo gën a xam dëgg-dëgg kon nag loolu mooy tarjamaam ah moom Seydina Mistah ibn Uthatha radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu